wa an usaamata radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra ala majlisin fiihi axlaatun mina al-muslimiina wal-mushrikiin fiihi axlaatun mina al-muslimiina wal-mushrikiina abadati al-awthaani wal-yahuudi fasallama alayhim an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala mu ñuy indil xadiis bu mujj ci suñu bunt bii chapitre bii garab gii ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al jinaana al ulaa ma'waahum wa maskanahum muy chapitre cent trente-huit baabu tahrim ibtida'in al-kaafiri bis-salaam wa kayfiyati ar-raddi alayhim wa istihbaabi as-salaami ahli majlisin fiihim muslimuuna wa kuffaar waaw ah. <coughs> ci suñu gataa bii ñu génn gisoon nañu xadiisu euh, huit cent soixante-sept mu doon Anas ibn Maalik mu ne woon waan Anas radiyallahu anhu annahu eh, qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa sallama aleykum ahlul kitaabi faquulu wa aleykum. waaw gisoon nañ loo walillaahi alhamdu wal minna. tey nag ñu war wàll bi nga xam ne ci tarjama bi ni mu tuddee xad e, buntu bi. wàll mujj mooy wastihbaabi ak soppu assalaami nuyu ala ahli majlisin sopp ku ñu sopp nga nuyoo waa ci li ëpp ci jamaahirul ulama dañ ne euh, euh, njëkk a nuyoo mooy nuyoo wolof danaan nuyoo kese loolu sunna la fay nuyoo nag mooy farata bon daal istihbaab sopp gu ñu sopp assalaam nuyu ala ahli majlisin ci waa boo xam ne fiihim dafa nekk ci seen biir muslimoona ay jullit wa kuffaar ak ay yéefeer léegi nag côté boobu lay indi muy hadis bii di 868 mu ne wa an mu ngi jële ci Seydina Usaama radiyallahu taala anhu anna rasulal anna nabiyya kene ndawal yàlla li ki yàlla soloo de sallallahu alayhi wa sallam marra dafa robbo ala majlisin ci jataay boo xam ne fii nekk na ca jataay ba axlaatun ay njaxas ah minal muslimiina mooy ñii wa ko composé woon ñii la làmbaayoon ñii wa làmboon jataay ba ñii ñoo ko làmb jataay bi ñii la làmboo woon minal muslimiina ñoo xam ne ay jullit lañ wal mushrikiina abadatil awsaan ñoo xam ne ay bokkaalekat lañ doon jaamu xërëm yi wal yahuud ak ñoo xamante ne ci yahuud yi lañ bokkoon muy juif yi fa sallama alayhim an-nabi yonent way saasam bi mu leen rombee jataay boobee ñii ñëpp nekk fa daf leen a nuyu mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari na ko noon al imam hujjatul islam muslim abul husayn rahmatullah alayhi daal na koy solo léegi laaj bu njëkk <coughs> mooy est-ce bi ñoom ñaar képp ñoom ñoo ko solo daal imaam euh, al euh, muslim euh, al imaam al bu al muslim dañ naan jéeréer hadith bi nii. seen sëriñ di al imaamu ahmadu ibnu muhammad solo na ko na ko noon so jiitu woon na mu solo ko na ko noon seen taalibe bi ñoom imaamul buxaari imaam muslim al imaam abu de al imaam abu isa hmm? muhammad ibnu isa ibnu saw ibnu sawrata at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala daal dina koy solo ah Euh, léegi léegi nañ jël xadis bi nag xadis bu gudd la ah. <laughs> waaw dëgg la imaamul Buxaari rahimahullahu taala soloo na ko ci gàttal ko waaye gin na gudd li xoolal xoolal xoolal nañ jël bu gudd la eh, bu gudd la léegi bu gudd a gudd a gudd la ilaha illa waaw ah. <laughs> xoolal mu ne nañ jël kitaabu tafsir suratu ali imran babun wala tasma'unna min alladhina utul kitab waaw mu ne haddathana abul yaman mu ne haddathana nettali nañu abul yaman di al-hakam ibn nafi' al-bahrani abu al-himsi abul yaman al-bahrani al-himsi rahimahullahu ta'ala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 wa mu ne axbarani qaala mu ne axbarani Urwa ibn Zubayr mu ne ki ma xabaare man dong mooy Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah al-Madani anna Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma axbara kene Seydina Usama di doomi Zayd ibn Haritha ibn Sharahil radiyallahu anhum moom moo ko xabaare anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rakiba ala himaarin ala qatifatin fadakiya waaw dafa war ci mbaam moo xam ne li mu tegoon ci kawam mooy benn teg la boo xamante ne nii ab mo ab ab morceau ab teg boo xamante ne ci Fadak lañ ko doon defaree Fadak benn dëkk la boo xam ne sorewul woon Medina waaw yeneen saa sam ubbi na ko après ba am ay xéewal yoo xam ne ay yu wërsëgam yu fa doon jóge foofule ca Fadak voilà <clears throat> wa ardafa Usaama bi muy dem keroog bi mu waree ci mbaam mi waaw yooyu yeneen saa salaam war na maam war na gëléem war na fas waaw façon waruwaay yi xewoon temps yëpp war na leen war na berkelle allahu akbar moom jombal woon boppam war mbaam waaw <laughs> waaw waaw ah, sëriñ buy war super wala di kat kii nii nii ay ay R ay ay kii ay R4 wala yu xaw oto oto yu xaw ay sàpp yooyu moom wóorul dañ naan la lu ci wóora di bu dee loolu la am kay wala moo fi jàppandi ci moom où est le problème ah bu amee lu ko borom bi xéewale limousine mu jël limousine waaye di bañ a war yee parce que ah bugguma nit ñi di ma gis may war lii loolu moom day wane ne kooku doonul ñu koy wax mu ne rakiba ala ximaar kon wa ardafa usaamata ibn zayd bi mu waree ci mbaam bi dafa supporté mooy daa teg ci gannaawam loolu ñu ciy gis ne supporté loolu yàgg nañ cee taxaw voilà mooy supporté lu baax la war ci mbaam teg kenn ah bu dee ne eh, attan na leen waaw mais mbaam moo xam ne ay cinquantaine wala so soixante dix kilos lay def nga nga war ba pare bëgg cee war nit boo xamante ne nii moom euh, deux cent kilos lay def loolu day xaw a yéeme waaw <laughs> wa ar dafa mu daal di nekk koo xam ne dafa supporté Usaama ibn Zayd ñu xam ci supporté boo yoree sa oto am ñoo war a mën a yóbbaale ah ngeen bokk fa ngeen jëm te muy koo xam ne xam nga ko voilà wax naa la moytul di jël ay ñoo xamul ci mbedd mi parce que léegi réew mi wóoratul voilà mais yoo xamante ne xam nga leen yéen a bokk fu ngeen di jëm wala yooy wala nga avancé ko ci ah, yoon bi loolu def ko waar dafa mu daal li supporté Usaama ibn Zayd Usaama ibn Zayd ibn Haarisa ah, ibn Sharahil radiyallahu anil jami' al-hibb ibn al-hibb waraahu ci ginnaaw ya'udu fan la Yonent sallallahu alayhi fekk mu doon dem di seeti Sa'd ibn Ubaada moo feebaroon mu koy seeti fii Bani al-Haaris waaw iyaadatul marid ci waa banul Haaris ibn al-Khazraj mooy ca seen quartier fañ dëkk qabla waqaati Badar mu ne lii nag mooy xewoon laata Badar di xare Badar qaala léegi nag muy dem yonent saa ah, gis nga seen bi mu ngi war benn si Sina Usaama la te ci gannaawam di dawal euh, mbaam mi di dem hatta marra ba ni nga xam ne ci lay rombe bi majlisin ci jataay boo xam ne fii nekk na fa Abdullah ibn Ubay Abdullah ibn Ubay ibn Salul daal dhalika qabla an yuslim taa yi tuubagul woon a Abdullah ibn Ubay laata muy doon tuub la waaw parce que xam ne Abdullah ibn bay après Badar la tuub quoi <laughs> waaw bañ gañee waa Quraysh <laughs> la leen dal metti moom moo tax après dina dina ko wax ci suuf Seydina Usaama ci la ñu tuub de sinon seenu kii eh, moom ci abadatul awsaan yi ñu doon jaamu xërëm yi ci la bokkoon waaw après dina wax lu taxoon mu mere yonent bi alayhi salaam mooy laata muy tuub waaye mooy mooy mi muy wane mu tuub waaye tuubam googu la àgg ci xolam waaw ma masula àgg ci xolam moo tax mooy président naafiqi après waaw léeg-léeg fa ida fi l majlisi kon Abdallah ibn Ubay mu nga fa te boobu laata muy tuub la fa ida fi l majlisi axlaatun min al muslimin wal mushrikin nekkoon na nag ca jotaay ba ay njaxas ñoo xam ne ci way wammatu yu jullit ñi wal mushrikiina abadatil awsaan ci bokkaalekat yi ñoo xam ne eh, eh, jaamukatu xërëm yi te jox na la ci Abdallah ibn Ubay wal yahuudi waaye it yahuud yi ñu nga fa woon waaye jullit ñi tamit wa fil majlisi bokkoon na ci jullit ñooñu nekkoon ci jataay ba Abdullah ibn Rawaha ah saahibu ah, ah, sarira az-zahabiyya Abdullah ibn Rawaha ah <laughs> nekkoon nijaay ci ki nga xam ne mooy eh, an-Nu'man ibn Bashir ah an-Nu'man ibn Bashir moom mi nijaayam la woon ah <laughs> léegi kon Abdallah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu mu ngi toon ca mbo jotaay ba bokku ci julli ñi falamma ghashiyatil majlisa ujajatu dabbati yeneen saa sam di romb comme kon ni ma la waxoon bañ koy wax fan yee eh, Medina daa bari poussière daa bari poussière léegi eh, eh, kii bi <laughs> bi yeneen saa sam di romb nag mbaam bi ak ni muy doxee ak yooyu ah léegi nag mu yëkkati poussière bi waaw bi bi mu bi mu poussière bi nag daa xaw a jóg xaw a xaw a laalaale mel ni lu muuru jat mbooloo mi xammar Abdullah ibn Ubay anfahu bi ridaay Abdullah ibn Ubay daal di jël euh, <laughs> làmbaayu kawam <laughs> daal di ci muur li nga xam ne mooy bakkan bi summa qaala ginnaaw gi mu ne la tuxabbiru alayna way bu leen bu leen poussièral nii way ah, ah. fa sallama léegi yonent bi alayhi salaam ñëw fa sallama aksi fa sallama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam daal di ñëw daal di leen nuyu lii nag la imaam indi fii waaw ne yonent bi saa salaam anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam marra ala majlisin fiihi axlaasun mina al-muslimiina wal-mushrikiina abadati al-awthaani wal-yahuudi fa sallama alayhimu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nii mu nuyu leen summa waqafa ginnaaw gi mu taxaw fa nazala mu wàcc fa da'aahum ila Allah mu wàcc mbaam mi woo leen ci yàlla ñan lay woo jullit ña taxul muy wax tax ñu ngi ci ji mais yahuud ya fa nekk ak abadatul awthaan jaamukatu xërëm yi wa qara'a alayhim alquran jàngal leen alquran waaw occasion bu nekk yonent bay saasaam da ko doon saisir waaw ngir woo nit ñi ci diine ji nga xam ne moom la ko boroomam daal di yónnee na ko woowal nit ñi ci lii nii ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wooteel jëme ci sa yoonu boroom ci sa joswaay ak waaraate bu rafet ta baax léegi nag bi mu leen jàngale alquran woo leen kii leen fa daa fa qaala abdullah ibn ubay ibn Abdullah Abdullah ibn Ubay ibn Salul alayhi min Allah ma yasaquna ayyuha al-mar'u innahu la ahsana mimma taqul in kana haqqan in kana haqqan fala tuzina bihi fi majlisina irji' ila rahlik waaw <laughs> wal iyaazu billah mu ne eh, ayyuha al-mar'u eh yow mii waaw waxul sax yow parce que yéeféer la woon temps yi amul dara lu mu ci doon nëbb mais bu duggee ci l'islam it discours am sorewul ak lii ayyuha al-mar'u eh yow mii waaw <coughs> innahu dëgg-dëgg laa ahsana te waxu ko du dëgg ah gëmu ko amul lu gën a rafet mimma taqul li ngay wax alxuraan jii mooy lim lañ fi tari amul lu ko gën a rafet waaye nag in kaana haqqan bu dee na dëgg la falaatu uzina ñu ngi lay ñaan rek bu ñu lor bi ci sa alxuraan yi yow nan lay waxe ne gisu lii gis amul lu ko gën a rafet ba pare ne bu ñu ci lor loolu mooy wane ne gëmu ci dara gis nga moo tax bu bu bu wanee ci bi di gëm na lay mujje rek waaw mooy wane lu yéesam lii moom Abdallah ibn Ubay ibn Salul alayhi min Allah ma yastahiq kon nag bu ñu ci war lor quoi fii majlisinaa ci suñu jotaay bi irji' dellul ilaa rahlika quoi dellul sa kër dellul sa quartier sa kër nga dellu foofee waaw fa man ja'ak ku la dikkal soxla nga wax ko faqsus sa nga nga nga nga daal ko koy nga daal di koy jàngal sa lii quoi nettali ko sa alxuraan bi lii ngay wax waaw xam nga lii Abdallah ibn Ubay boo seetloo lii mu lii muy xalaat nii. du xalaatam boppam kese de yéeféer yépp lii lañu lii lañu xalaat mooy buñ gisee dëgg dëggu alxuraan duñ bëgg mu feeñ mooy bo- boo tax seetlu ko gis nga foo dégg ñu naan religion c'est une vie c'est une kii euh, privée lislaam lañ ci jublu sinon yahud bi mu ngi sol kipaawam di wër ci mbedd mi di yor di def li muy def dérangé wul mais jullit bi nga xamante ne moo muuru bu kooku nag moom jigéen bi moom moo am problème ak ki nga xamante ne daal di sikkim euh, euh, bi xamis nangam ak nangam loolu moo déranger gars yi loolu warula feeñ quoi ah yi warula feeñ waaw après ñu naan bon waaye le fait que tamit mbedd ni ku nekk ma ngaa def lu la neex xoolal la démocratie ay nit mën nañu taxaw góor a jigéen di fóonante fee ci mbedd mi xooluñ ndax xale yaa ngeen di romb ak loolu seen yoon newu ci góor ak góor ci boppam di des loolu jigéen ak jigéen seen yoon ne loolu lépp c'est permis mën naa nekk waaw ku nekk mën a sol lu la neex ay mini ji pëg ay lu la neex ak lu dagg ak lu la neex di wax lu la neex fekk saagawoo kenn wala yooyu waaye bu benn waay taxawee euh, euh, euh, wax te tamit témoin de Jéhovah bi wala ñi nga xam ne ñooy évangéliste yi ñoom mën nañoo taxaw ci mbedd mi ci buntu métro yi yor teg seeni livre yoo xam ne nañ ay bible la waaw ku génn ñi génn ci métro bi ñu man leen a aborder di wax ak ñoom boo amee temps est-ce que vous avez un peu de temps boo kiiwee ñu waxtaan ak yow ne dañ lay jéem a xamal bible bi jéem la lool loolu ñëpp mën nañu ko loolu garaawul mais bu ko julli defee ah non non non non non non non non fan ah non non non waaw moo tax fàttalakul euh, Seydina Abu Bakar loolu la ko waa Makka waxoon waaw bi mu nawee dem gàddaay di dem ba dajeek ibn daxin na sawaay ibn daxin na daldi ne moo ko wiir mu ñëw waa Quraysh eh, muy julli ëttu këram ëttu këram ëttam mais sama kuuru boppam di fa julli alquran di julli di jàng alquran jigéen ñi xale jooy di yërlu ci miir bi di ko déglu ndax ni mu doon jàngee ak ni mu jaay woon jooy waa Quraysh ne ibn daxin na woolu ko ne ko hé eh, ñun de sa jiwaar gi nga euh, yiir bi Abu Bakar d'accord nañu waaye nag dañoo bëgg nag nga dem wax ko a condition nu dugg bi léegi buy julleeti bu mu nekkati ci ëtt boppam yow kóoru jàmbur këru jàmbur ci ëttam nga dem bu mu fa bu mu fa julleeti waaw lu tax parce que bëgguñu alxuraan fee waaw naan ndax day fitnaal suñu xale yi kan moo leen fitnaal yow këru jàmbur ñoom ñoo ñëw di yër miir yi ku leen yër lu doo <laughs> parce que alxuraan lay jëkk ci waaw wa qala la tasma'u li <laughs> ñu yéefér yi dañoo yàgg wax la tasma'u li hadha al-qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun waaw bu leen ko may audience waaw dee leen dee leen fexe ba moom moom moom dee leen ko suul bu ko defee ngeen ngeen noot waaw loolu politique bu yàgg la te yéeféer fu mu mën di nekk alquran ne fa wala borom alquran noonu lay doxalee moom parce que xam na ne lii moom buy jëm kaw waxuma la moom ci boppam mais ak njabootam ñoo ciy dugg waaw <laughs> loolu nag lañuy ragal waaw naan pas de prosélytisme alors que li ma la wax léegi chrétiens yeeg yahud yi ñoom ku nekk man nga def loolu déranger wul kenn jullit bi moom amul droit lu tax lu tax parce que al qur'an huwa kalaamu rabbil alamin waaw waaw loolu la gaa yi bukkul moo tax Ibn Ubay ba pare naan la léegi vie privée lay doon voilà non boo kiiwee xam nga diine da nga koy dund sa kër voilà affaire privée la kanta boo ñëwee ci public bi loolu c'est ñëpp ko bokk ta bu boobaa euh, ñëw di ko fa def da mel ni da nga leen di agressé waaw yow li ma la wax léegi ñoo ñu wul témoin de Jéhovah bi lay arrêté ci buntu métro bi wala ci biir wala ñëw fekk la nga toog ci métro bi wala bis bi ñu ñëw aborder la wax ak yow loolu loolu mais bu dee jullit nag ah non non waaw naan la noonu da ngay des sa kër rek yow desal sa kër waaw boo waree julli bu fi nekk di julli bàyyil bu ñibbi sa kër foofu sa domaine privé la nga def ko fa waaye amoo droit fi yooyu yëpp ay waxi caaxaar la voilà Abdallah ibn Ubay loolu la doon xalaat ak Abdallah ibn Ubay yi ñëw ci ginnaaw yëpp temps yi nekkaguloon naafiq yéefir la woon waaw ndugugul woon ci waneegul woon ni jullit la waaw naan ko dellul sa kër gaa yi moo tax ñu yor dëgg dañ leen di bëgg xatta ci biir julli ñi ñi nga xam ne ay caaxaankat lañ ñi yor dëgg bëgguñ ñooñ feeñ <laughs> waaw suñu caaxaankat yépp nga xam ne ba pare bëgg a gëmloo gaa naan suñu maam yi ci lii la ñoom liñ nekk la seen maam nekkoon bu doon ne ñoom seen maam yi de ci li ñu nekk léegi loolu lañ nekkoon kon ñu ne seen maam yi liñ newoon baaxut waaw ku ñeme wax ko waaw ku ñeme wallahi alladhi la huwa bu dee ne yi ñu gis léegi nii ci li ñu nekk nii nii ak li ñuy doxalee ka ko wax ak ci jëf ci la ñu ñaan seeni maam ne woon kon man ngaa taxaw ne li seen maam li newoon baaxut waaw ñoo xamante ne nii waxi yéeféer la ñuy wax waxi kéeféer dëgg yuy sell tawxiid di doyadal diine di doyadal alxuraan di doyadal waxu yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne kat ci yoon moo taxoon ñu teg leen ñu waroon leen a teg fi ñu teg ndax seen maam joojee ci loolu la ne woon ñoom ñu ñëw di siyee di dagg branche bi ñu toog bi leen yëkkati bi tax ñu kawe ñu teg leen ci kaw ñu toog ci di ko di ko di ko di ko di di ko dagg waaw. ba pare naan seen maam yi nii léegi nag bu ñu leen ñëwee indi diine ju bee indi diine jii fi nekkoon la discours bu bees bu wuteeg ñoom li ñu fi yàgg nekk di nax nit ñi lekk seen alal bil baatil ci ci ci ci ci neen tudd ko tër bi ak yooyu lépp di caaxaan. ngir lekk alalu nit ñu yépp kese ñoom ñuy am villa yu baax dund gu baax fu ñu jaar ngeen leen di ta ngeen ngeen leen di ñee alors que li ñu am yépp yéen la bu ngeen téye woon seen boos léegi ñu tumuranke waaw ñooñu képp ku am dëgg seen kanam dañ lay bëgg a muur waaw waaw li yuxrijuka dinañ fexe yooyu yépp faar yi doon def yonent bay saa saam ngir génne la ngir rey la wala ñu dëj la ne la ay wan ak yemal fii te boo fi jógeeti tëj la wallahi dinañ koy seede waaw waaye nag <laughs> jaama ci pexeem yàllaa ci dogalam waaw bu yàlla nam nee ne jaam boobu moom njàngaleen dina feeñ ñoom dañuy sonal seen bopp rek waaw la wolof njaay di wax naan xaj ba nga xam ne daa jonkan jant bay fekk ca kaw mu koy mbaw ngir bañ mu bañ a fekk mu gën a génn bañ jant bi du génn waaw jant waaye yow xaj bay mbaw ba put gi tàpp teppee ko waaye moom jant bi dina génn waaw mbiru yàlla nag loolu la fexe leen def lu leen neex waaye moom sa yablughu hadha ad maa ma balagha al-laylu wan-nahar la rasulullah wax ma balagha al-khuffu wal-hafir waaw diine ji dina àgg fépp foo xam ne sabu tànku nit dina fa tegu kuy sànk buy sol kawas tool sànk wala boog fu sabu tànku fas wala mbaam wala euh, euh, yooy di tegu kon Ibn Salul lii mu wax du tus lu dul loo xam ne discours bu yàgg la bu bees la waaw <laughs> ayyuhal mar innahu la ahsana mimma taqul te loolu lañ lay wax dañ li nga yor baax na mais nag bon vous savez c'est la liberté de chacun xam nga tamit euh, la liberté de culte amoo droit di kii loolu c'est interdit les signes religieux c'est comme si à l'extérieur à nangam ak nangam loolu léegi ngir lan ngir l'islam kese moo leen déranger waaw <laughs> waaw naan ko amul lu dàq li ngay wax waa in kaana haqqan bu dee dëgg fala tu zina bi fala tu zina bihi fii majlisinaa bul ñëw fi ñu toog nekk fi nga ñu ciy lor iriñaa kon nag li ma lay xelal mooy dellul ilaa ko ci sa mbaar sa fa nga nekk hmm. fa man jaa ko ku lu dikkal faqus alayhi nga wax ko ko waaw fa qaala Abdullah ibn Rawaha <laughs> léegi jullit woo jullit boo xam ne dafa fiir ngir diineem Abdullah ibn Rawaha bi déggee Abdullah ibn Ubay kaccoor bu wax lool mu ne ko balaa ya rasulallah gis nga li ñu wutee kéeb lan la wax ayyuhal mar'a moom nag mu ne balaa hakay ya rasulallah yow mii di ndaw yàlla li saa saa farsh ah farshana bihi ma ne fii majaalisinaa ñëwal ci suñu jotaay yi fu ñu nekk dee ñu fa fekk di ñu jàngal alquran waaw fa inna ndax ñun nuhibbu daalika dañoo bëgg waxu waxu yàlla lañ bëgg alquran dañ ko bëgg lii mooy jullit waaw waaw yéeféer yi ñun bu doon lii la mu simple waaye léegi bu koy yéeféer waxee ay jullit leen di jàppale. waaw ah, wax nañ dëgg. gars yi dañu jàpp nañoo gën a xam nit ñi ñoo gën a gëm nit ñi quoi dañu fumiste quoi dañu fumiste non ñi il faut les éradiquer du pays quoi non il faut les expulser nangam il faut nangam ñoo xamante ne nee na ka koy wax boo seetloo Muhammad la tudd nee na Ibrahim ba pare bi woote wu yor na kurus ci tariixa la bokk wala waaw moom nangam la wala moom fii mu ne c'est un arabe yi boo xamante ne mais ñooñ diine yi culture lañ ko jàppe waaye du lu ñuy dundal te duñu duñu ko dundee jamais dundal diine ji mukk waaw dañ koy dunde buñ manee walla iyaazu billaah walla iyaazu billaah waaw kon ñun dañoo bëgg lii deel ñëw yonent saa sala fastabbal muslimuuna wal mushrikuun léegi nag camp bu nekk Abdallah ibn Ubay mbooloo am daal di koy jàppale jullit ñi fa nekk jàppale Abdallah ibn Rawaha ne waaw wax na dëgg mushrikuuna yi ne eh, ma ne suñu kilifa gi li mu wax booy dëgg la wal yahuud yahuud yi daal di jàppale ñan yéefir yi <laughs> waaw hatta kaadu ba tuuti yatasaawaruuna ñu daal di fay jote xare bu métti falam yazali nabi bi mu demee noon nag yonent bi saa saam deñul yuxaffiduhum di leen dalloo waaw di leen dalloo ngir tension bi besewu waaw <laughs> di leen dalloo waaw di leen dalloo waaw woyof daal bu fi problème am waaw hatta sakanu ban ñu dale ñoom ñëpp hmm. summa rakiban nabi ginnaaw yonent bi saa saam daal di war. daal di bàyyi foofu booloo moomu ndax daa amoon lu ko lu ko taxoon a jóg mooy ci Abdallah kële la jëmoon Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu ah, an-nabi sallallahu alayhi wasallam dabbatahu mu war dabbaam bi fa saara hatta daxala ala Sa'd ibn Ubaada ba di muy mu ne Sa'd ibn Ubaada fa qaala lahu an-nabi yeneen tubaab saa saa am alam tasma' ndax déggoo maa qaala Abu Hubaab yuridu Abdallah ibn Ubay ne ko xanaa déggoo li nga xamante ne moom la Abu Hubaab wax moo doon dàkkantal Abdallah ibn Ubay nettali ko na ko kaza wa kaza qaala kaza wa kaza lii wëg lii la wax qaala Sa'd ibn Ubaada Seydina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu waa banu saqifatu bani Saa'ida <laughs> qaala mu ne ko ya Rasuulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam afu anhu kii jéggal ko wasfah anhu jéggal ko te jéllale ay mbiram fa walladi nga jéllale ko fa walladi anzala alayka alkitab maa ngi wàcc ki nga xam ne moo wàcc ci yow téere bii nga leen doon jàngal ñuy mer muy mer moom ak mbokkam laqad jaa allahu bilhaq alladi anzala bi daa indi dëgg yi nga xam ne moom la wàcc ci yow ci yow alayka salatu wasalaam laqad istalaha ahlu hadihi albuhayra fekk waa gox bii nii di Medina fii nii dañoo dëppoo woon ala an yutawwijuhu def ko mu nekk seen jiit defal ko taaj couronné ko comme ni nga xam ne bu ñuy couronné ab ab président ci république française ni nga xam ne noonu lañ koy takkali mbir yi garaat yi naka noonu aux États-Unis naka noonu buur yi tamit c'est noonu comme ni ngay gis buuru koy kii solal ko naka noonu la woon buur yi dañ leen di solal couronne bi nga xam ne mooy wane ni moom moo fiy buur léegi. ñii dañoo dëppoo woon ginnaaw seen xare yu bari yi ñu nee woon waa Xasraj euh, ak waa Aws mujj gi dañoo mujjoon dëppoo ne nañ ut benn njiit muy Abdallah ibn Ubay mii lañ d'accordoon dañoo demoon nag ba koy def yu taw yu juuxu fa yu'assibuhu bil isaaba defal ko couronné ko defal ko yooyu yëpp falamma aballah borom bi nag moo bañ zalika bil haqqi alladhi ataaka allah ci dëgg gim la jox mooy bañ koy waajal ci la yonent bay saa saam ñëw gaa yi bàyyi ko fa kenn talatul cérémonie beeg ak yooyu ñu baxu fële aluñu lépp ne loolu moo tax sharifa bi daalik loolu nag moo tax mu mere la daal di lay bañ xolam xat ci loolu mu tib mu mu ëmbal la nag bii keñaan gu mag a mag a mag a mag loolu loolu la yonent saa boo gisee li muy def nii yëpp loolu la fa dalika looloo tax faala maara ay ra'ayta looloo tax mu def li nga xamante ne nii faf <laughs> moom nga gis mu def ko mi nga ko rombee sànq fa'afa anhu rasulullah sayyidina Usaama radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaam daal di koy jéggal mu ne wa kaana nabiyyu mu ne yonent bi alayhi salaam dafa nekkoon